ci saar bi nga xam ne mooy wax ci mbiru yawmal qiyaam di xew-xew bu mag boobale di al-waaqi'a tey ñu war a continuer suñu yemoon ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim suñu boroom di wax ne nahnu xalaqnaakum falawlaa tusaddiquun mu ne nahnu ñun xalaqnaakum ñoo leen bind yéen nit ñi rawatina yéen yéefér yi ñii di weddi di weddi dekki fa lawlaa tusaddiquun ana lan moo tere waay ngeen dëggal na dekki am a afara'aytum ma tumnuun kaay ma jox leen ay misaal yoo xamante ne nii amaana mu xëccaat leen daal di leen delloo bi afaraytum ma tumnun ndax seetlu ngeen ta xool ndox mi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci sakkaru ni góor gi di dem muy li nga xam ne mooy maniyu yéen est-ce que yéen yéen a ko antum ndax yéen taxluquunahu yéen a ko sos am nahnu al-xaaliquuna wala ñun ñoo ko créé ana kan moo bind ndox moo malee est-ce que nit ki moo bind yu moo ko bindal boppam ndax wala borom bi moo ko dogal ki moom bind ko ci moom nahnu ñun qaddarna baynakumul mawta wa ma nahnu bi masbuqin mu ne ñun ñoo ñi nga xam ne ñoo natt de dee def ko seen biir nga xam ne ku àppam jot dina fi jóge de wa ma nahnu bi masbuqin te amul kenn koo xam ne mën nañu lottaloo ba daal di pexe moom bés ba mu war a deewee du ci dee waaye wa ma nahnu bi masbuqin kenn manu ñoo rëcc te kenn manu ñoo lottal ala an nubaddila ba ñu échanger jëli fi daal di soppi am saalakum ñu mel ni yéen jëli leen fi indi fi ñeneen comme yéen ni yéen ci wuutoo ñeneen ñoo xam ne ñoo newoon ci kaw suuf si wanun si akum ma daal di leen sos bu ngeen deewee bu ma leen di dekkil bu ma neexee comme que gëm ngeen ma ma dekkil leen fii ma la taalamun jox leen ay melo yoo xam ne xamu ngeen yan melo doon comme ñi nga xamante ne nii suñu a soppi woon def na yoo xam ne yu ko tus lañu mu ne wala kat dëgg-dëgg yéen nit ñi weddi alimtumun nash'atal ula xamoon ngeen soog bu njëkk yi ku nekk xam nga fa nga juddoo nit xam nga nan nga def ba judd mooy ci sa diggante ñaari waajur ki nga juddoo ta xam nga processus ba nan lay demee wal fa lawlaa tadakkaruun waay waay waay ana lan moo tee lan moo tere waaye ba ngeen fàttaleku seen boroom ni def loolu le afara ay tunkaay ma jox leen beneen mbir boo xam ne amaana bu ngeen ci xalaatee daal di gëm jedd li nga xam ne mooy dekki te gëm ma man nii seen borom tabaaraka wa taala mu ne afaraytum ndax xoolu ngeen xool leen gise xool boo xam ne moo leen di jariñ ci maa tahrusun ci li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy bay ci yéen nga xam ne dañuy dem daal di euh, gas suuf si def ay tooba dugal ci la nga xam ne moom lañ ciy jiwee mooy xam ci seen loxo wala ci ay machine lañ koy defee a antum ndax yéen tazra'unahu yéenay màggal loolu la ngeen ji yéen koy màggal mbay moomale am nahnu zari'una wala ñun ñoo koy màggal law nasha bu ñu sooboon ñun borom bi tabaraka wa taala la ja'alnaahu dinañ def seen mbay moo mële xutaaman mu nekk am mboob loo xam ne day wow kon fa zaltum tafakkahuna bu boobaa nag yéen di ngeen mujj nag ngeen di di def mooy da di nekk tafakkahuuna naan di wudi yéemu naan mooy bu bu seen mbay mi bu ma ko yàqee ngeen nag nekk naan naan inna la muramun hay way jële waay ñun ñii de moom daal dinañ na daal dinañ ñuy nekk ñoo xamante ne nii mooy dañ ñoo dañoo ñàkk li nga xam ne mooy li ñu dépensé woon lép ay waaye ñun dem perte nañu mooy li ñu defoon yépp daal di dinañ koy ñàkk de mooy ci liñ defoon ci suñu mbay mi bal li am ba des muy lii ngeen di wax ndax nu ñun de des ñoo xañ mooy ne waay waay xañ nañ ñu suñu mbay mi de li nga xamante ne nii suñu wërsëg ak lépp ci lay jóge ñun de daal dinañ ñu koy xañ nii afaraytum suñu borom ne ma joxaal leen beneen misaal boo xamante ne amaana dina tax ngeen dellu ci waat afaraytumul maa alladhi tashrabun xool leen xool bu leen bu di ci ndox mi nga xam ne moom ngeen di naan antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ndax yéen yéen a ko wàcc ci niir yi est-ce que ko wàcc ci niir yi am nahnu wala ñun borom bi al-munziluna ñoo wàcc ndox mi taw bi law nasha'u bu ñu sooboon gis nga ndox moomu la ja'alnahu ñu def ko ujaajan mu wax xat ak xorom falawla tashkurun xam nga ne loolu moom ko suuxate sa tool mooy lépp borom ne bu ma sooboon gis nga ndoxu li nga xam ne mooy taw bi noonee laa koy def fa lawlaa tashkurun moo lan moo terawaay ngeen di tudd gay tay sant seen borom afara'aytumun naar allati turun mu ne kaay ma jox leen beneenum misaal amaane mu delloo fi leen xanaa xoolu ngeen xool gu leen di jariñ annaara safara si nga xam ne allati tuuruuna moom ngeen di génnee di ko jële ci fa nga xamante ne nii bu ngeen bëggee taalu a antum ca garab ya a antum ndax yéen ansha'tum yéen a sos sos shajarataha mooy garab da ngeen koy jële moom safara soosére am nahnul munshi'uuna wala ñun ñoo ko sos nahnu ñun de ja'alnaaha ñoo ko def tadhkiratan safara si nekk di àddina mu nekk loo xam ne day fàttali safaraaw allaaxira muy ñëw de wa ma def ko poñet loo xam ne alu ngeen di utiliser la man ci di di di di di di di am njariñ di ko jariñoo lil muqwiina ngir ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci voyage nekk ci àll bi soxla lu ñu taaloog yooyu ak ñeneen ñi nga xam ne sax seen kër yi la ñuy nekk fa sabbih ko nag sa baalal sa boroom yow jullit bi bismi rabbikal azim te di jaar ci turu sa boroom bi màgg bi bul def ni yéeféer yi may joxe misaal ta faale wuñu ko fala uqsimu maa mbira mawaaqi'in nujuum ca ca li nga xam ne mooy taxawaayu wàccuwaayu li nga xam ne mooy mooy mooy planète yeeg ni biddéew yi innahu wa innahu la qasamun dëgg dëgg lii ak ngiñ la law ta'lamuuna bu ngeen xamoon sey bu xamoon azimun gu màgg la borom bi du waatantu de innahu dëgg dëgg alquran jii ngeen di weddi innahu moom la qur'aanun alquran la boo xam ne karimun gu tedd la fii kitaabin mu ngi ci téere boo xamante ne nii maknuunin boo xam ne bu ñu garde la bu ñu wattu la laa yamassuhu du ko laal illa almutahharuuna lu ñu sell ña talaat am na ñu ne ñii malaaka yi lay am ñu ne mooy nag nit ñi am ñeneen ñoo xam ne mooy ne laalu xol lay wax mooy ne ñi nga xam ne ñooy am accès ci lawhul mahfuz alquran bu mag yi ak alquranu rabbil alamin ñooy ñi nga xam ne dañoo sell seen biir ak seen biti loolu ay wax am na ci côté fiqh ndax laal alquran ak yooyu est ce que mën nañ ko laal te jàppuñu wala déet li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi dañ ne kaamil bi moom kenn du ko laal te jota la amoo njàpp ndax li yonent bi salawatullahi wa salaamu yónni woon Amr ibn Hazm mooy téere boobu bu ko bindal même bu dee na xadis boobu wérul waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lépp ci ñoom loolu lañ doxe na alquran kaamil bi kenn du ko laal sax moo njàpp ji nag lu ñu wàcce min rabbil alamin duggee ca boroom bindéef yi afa bi hada alhadith mu ne waa yéen yéeféer yi ndax yéen ci nettali bii di alquran antum mudhinuuna moom ngeen di weddi di ko wéet di naan lii nii amul ñu leen di wax ngeen naan waaye yéen topp leen ne la waaye xam ngeen ne alquran ji demawul noonu ndax alquran ji moom ngeen nekk di wéet di wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun ba pare borom bi defal leen wërsëg boo xamante ne yéen da ngeen ko waroon a sant mais ngeen def lan annakum tukazibun wërsëg bi mu leen defal au lieu ngeen sant ko ci waaye ngeen weccoo ko ak weddi yàlla falawla ida balagatil xulqum waa léegi yéen comme que nee ngeen kenn moomu leen yéen a moom seen bopp waa lan moo cere ba bu ngeen ñëwee assister fekke seen mbokk muy génn àddina ba nga xam ne ruux gaa ngay yéeg bakkan baa nga yéeg bay àgg ci pudda wa antum hiina idin tanzurun bu loolu xewee lan moo tee te ngeen toog di xool di ko xool moom muy génn àddina wa nahnu ta bu ngeen xamoon xam ngeen ne ñun aqrabu ilayhi ñoo gën jege moom moom di faatu sax minkum ñoo leen ko gën a jege yéen mbokk yi ko tiim wala ñett yi mu nga nekk ak moom walakin waaye li am mooy laa tubsiruuna du ngeen gis borom bi mooy manu ngeen ma gis waaye sama malaaka li may yónni ñu may doxalal lool ko yéen du ngeen leen gis falawla in kuntum ghayra madinin moo yéen ah yéen kay bu deen nekk na a nekk ñoo xamante ne nii nekku ngeen ñu lottu nekk nit ñoo xamante ne nii da ngeen a incapable comme yéen da ngeen ne kenn du leen dekkil bokk falawla in kuntum ghayra madinin bu leen yéen kenn du leen dekkil kenn du leen fay loolu mooy madinin tarji'unaha moo waay kon lan moo tee ba du ngeen ko delloo moom moo mala di faatu joxaat ko ruuxam in kuntum saadiqin nem ne ki ngeen dëggu fa amma in kaana min al muqarrabin mu ngi ñëw nag di wax kii gaañu noonu ñetti ka ñii ñoo mën a am fa imma wa am fa amma in kaana min al muqarrabin koo xëra di gaanu bu dee daa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la waxoon ni dina jege ñi ñu jegeel borom bi tabaraka wa taala farawxun dinañ nekk ci nooflaay wa rayhaan ak wërsëg boo xam ne bu sell lay doon wa jannatu ak ajjana boo xam ne ajjanay xéewal la ko mooy bu bu njëkk bi wa amma in kaana min ashaabil yamin waaye nag bu dee ne koog di faatu daa nekk ci waa ashaabul yamin di waa ndeyjoor fa salaamun laka waay waay jàmm dong ngay am yal na jàmm jàmm kese ngay am muy tukkee min ashaabil yamin di bàyyeekoo ci ñi nga xamante ne mooy ashaabul yamin mooy yow julit bi yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam bul am looy ci gaayoo yële wa amma waaye kanta bu dee kii faatu daa bokk ci ñi nga xam ne weddi woon ne dekki amul ad-daalliina ta sànku fa nuzulun min hamiim ñooñ de seen bienvenu ak fañ leen di terale ëllëg mooy bu seen ruux gi rotee mooy min hamiim ci safaraw tàng jër la ñuy nekk wa tasliyati jahiim ba pare ñu dugal leen fi nga xamante ne mooy safaraw jahiim inna haadaa dëgg-dëgg lii la huwa haqqul yaqiin mooy dëgg li nga xam ne dut amu ci sikki sàkk amu ci certitude la de fa sabbih kon sa baalal yow bul mel ni yéefér yi bokkaale borom bi di weddi dekki de